albaab alhaadi wa salaatiin ba'dal mi'a wa an abi umaarata al-baraa ibni aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in bi'iyaadatil mariid wa ittibaa'il janaa'iz wa tashmiitil aatis wa nasri ad-da'if wa awni al-mazlum wa ifshaa'i as-salam wa ibraari al-muqsim muttafaqun alayhi hada lafdu ihdaa riwayati al-Buxaari rahimahullahu taala kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawiyu rahimahullahu taala Euh, bi wax ci bunt bii nga xam ne moom lañ nekk ah di chapitre cent trente et bunt wala garab numéro di fanweer ak benn téeméer ak fanweer ak benn ci suñu jotaay bi ñu génn di wax baabu fadl salaami wal amri bi ifshaa'i buntu bi wax ci ngëneelu nuyu ak digle gi nga xam ne sharia da koo yoonal digle ko ñu wasaare gisoon nañ ci bi ñu mujj woon gis moo doon xadis numéro huit cent quarante mu ne won xadisu saydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala lamma xalaqa allahu taala adama sallallahu alayhi wa sallam qaala idhab fa sallim ala ulaa'ika nafarin min almalaa'ikati juluus léegi ba ni mu jeexe walillahi alhamdu walminna tey ñu war a gis xadis bi comme niñ ko waxee woon ne mooy xadis sayyidina al-Baraa muy xadis numéro 847 radiyallahu taala anhu mu ne wa an abi umarata mu ngi jële ci sahaaba bi nga xam ne dàkkantalam mooy abu umara ah. albara ibn azib mooy albara la tuddoon di doomi azib radiyallahu anhuma waxoon nañ la tene baayam di azib kaana min ashaabi rasulillah min sahabati rasulillahi salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon mu ne annahu qaala mu ne amarana digal nañu rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah ah nan lañu digal bi sab'in bi sab'in ci juróom ñaari mbir am na juróom ñaari mbir ah yoo xamante ne yeneen may saa saam dañu ko digal bi ci njëkk bi iyaadatil marid ñu seeti ku feebar wattibaa'il janaa'iz ñaareel ñu topp néew yi bu amee mbokk mu wàññeeku ah bu ñu koy denc ñu topp ko ñu daal di ciy topp ngir denc ko wa tashmiitil aatis ñett mooy képp koo xam ne tisóoli na alhamdulillah ma ne ñu ne ko yarhamukallah wa nasl mooy dimbali ki nga xamante ne nii dafa feebal ak ki ñuy àtte ñàkkal di ko ñàkk di ko di ko ñàkkal euh, solo waaw di ko ñàkk àtte ñàkkal parce que daa feebal waaye it ku feebal noonu rek buñ la mënee dimbali ñu dimbali la wa awnil mazlum waaye bokk na ci juróom-ñaar yooyu dimbali ki nga xamante ne mooy ki nga xam ne des koo tooñ waaw wa awnil <coughs> mazlum wa ifsha as-salam ak euh, euh, wasaare li nga xamante ne nii mooy euh, euh, dimbali ki nga xamante ne mooy mooy ifsha mooy wasaare assalaam li nga xam ne mooy nuyu wa ibraaril ni ki nga xam ne dafa waat ne daa bëgg a def dara waat ne lii yow ngay mbokkam boo xam ne dana la waat naa ne di nga ma defal lii nga xam ne du bàkkaar même bu dee ne am na lu lay jëlal bon nga bañ mu daal di nekk fi di kafaara ak yooyu euh, nga ne ko bon waaw waat naa ne boo ma defalul lii nangam ak nangam wala nañ ma defal lii nga nga defal ko rek li bëgg teg nekkul loo xamante ne bàkkaar da cee am même bu dee ne dina la jëlal dara waaw tax loo xam ne moom day tax du euh, du ilaa yahnas mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al bukhari imam muslim daal dinañ koy bokk solo mu ne hada lii lafdu ihda riwayat al yi mooy yenn kaddu yi nga xam ne ñu ko imaamul bukhari ci ni mu ko solowee yu bari benn bi nii la ñëwee léegi moom la al imaam indi léegi bii nag daa fekkoon ne nañu gis ko yaa vay <laughs> nañ ko xadis numéro deux cent trente-neuf ma ne ma la waaw waaw muy chapitre vingt-sept waaw baabu ta'zimu hurumatil muslimin wa bayaani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim boo gisoon nañ hadis deux cent trente-neuf mu ne ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'a wa nahana an sab'a amarana bi iyadati al-marid wa ittibaa'i al-janaa'iz wa tashmiiti al-'aatis wa ibraari al-muqsim wa nasri al-mazluum wa ijaabati ad-daa'i wa ifshaa'i as-salaam fi ijaabati ad-daa'i fële fii hadis bi bi mu bi ñu nekk nii awlil mazlum la fi wax mais bële ñu ngi gisoon deux cent trente sept deux cent trente neuf par la place de euh, awlil mazlum foofu mu ngi ko andoon ijabatu da'i wa ifsha'i salam ak li nga xam ne mooy ak euh, di eh, euh, daal di euh, ifsha'i salam mooy di waxaari nuyoo waaw léegi nag mu wax yi nga xam wana hana an xawatima aw taxattumin bildahab wa an shurbi bilfidda wa an almayathir alhumr wa an alqasiyi wa an lubsi alharir walistabraq wa dibaaj muttafaqun alayhi waxoon nañ la boobu hadis bi dina ñëwaat huit cent quarante-sept moo nekk nii ak huit cent quatre-vingt-quatorze mooy hadis bi fii ñu toll nii mooy ñaareelu bu ñëw benn ko dese mooy huit cent quatre-vingt-quatorze insha allah soreetul mu ngi huit cent quarante-sept ah soreetul insha allahu taala dina ñëwaat moo tax lépp lu ñu caa war wax <laughs> lépp lu ñu caa waraanaa wax waxoon nañ ko fële moo tax duñ ci taxawaat lenn kese la ñuy xoolaat mooy lëkkaaleem ak bunt bi nga xam ne moo tax al imaam di wax baabu fadli assalaam wal amri bi ifshaa'i bunt bi di wax ci ngëneelu nuyoo ak digle bi nga xam ne moom lañ digal la nga koy wasaare lëkkaaleem mooy dafa leer mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk inal bara nee na bokk na ci juróom-ñaar yi ñu digal ifshaa'u salaam di wasaare nuyoo te boobu taxawoon nañ ci bu baax Euh, walilah alhamdu wal minna loolu mooy ngëneel gu ci nekk ak tamit digal gu ñu digal ñu wasaare ko yonent may saasam mooy leen digal juróom-ñaari ngir dugal ko jullit ñëpp rawatina saxaaba yi tàmbalee ci ñoom boole ci wa ifsha salaam kon wasaari nuyoo kon nag noon la ñu yem al imam al hafiz nawawi rahimahullahu taala mu nde hadis bi ci tegu muy hadis numéro huit cent quarante-huit mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tadxulul jannata hattaa tu'minuu wa laa tu'minuu hattaa tahaabbu awalaa adullukum alaa shay'in idaa fa'altumuuhu tahaababtum afshuu salaama baynakum rawahu muslimun rahimahullahu taala kon mu indi hadis bii mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi bi saydina mawlana addawsiyu alyamaniyu hafidu sahabati radiyallahu anhum annahu qaala mu ngi saydina abu hurayra mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam la tadxulul jannata du ngeen dugg àjjana mukk hatta tu'minu lu dul ngeen gëm yàlla waaw ku gëmul yàlla moom du dugg àjjana il faut que ça soit clair jamais wala tuuminu waaye nag seen ngëm yàlla googu du mat dëgg dëgg dëgg hatta tahabbu lu dul nag ngeen soppante waa awalaa adullukum waa kon la nga xam ne mooy tax suñu ngëm yàlla mat waa loolu awalaa ndax waay ndax adullukum ndax duma leen tegtale ala shay'in ci mbir moo xam ne idha fa'altumuhu bu ngeen koy jëfe rek tahaabtum di ngeen dina tax ngeen am cofeel soppante googu nga xam ne mooy tax seen ngëm yàlla dë mat dëgg-dëgg waaw ab laaj la mais laaj la boo xam ne saxaaba yi xam nga ne moos réponse bi kese la ñuy xaar waaw mu ne afshu salaama afshu salaama baynakum wasaare leen nuyoo seen diggante waaw waaw nuyoo ngay koy yéene sa mbokku jàmm ba boo dajeeg moom ne ko yal na yàlla muy jàmm ànd ak yow yal na jàmm yàlla ànd ak yow moom itam mu wax la loolu xol yi ubbeeku set ku nekk ëmbal sa moroom jàmm loolu day tax eh, ngeen soppante te da loolu noonu day tax eh, ngeen am ngëm yàlla gu mat waaw kon mu ne rawaahu soloo na ko muslim imaamu muslim rahimahullah léegi xadis bii kon la cal imaam teg xadis bi itam yaa fay dañ naan la gisoon nañ ko nga wax dëgg koy sooy ne ah loo bokk ba wax la gis nañ ko nga naan waay gis nañ ko romoon na fi <laughs> waaw maner romboon nañu gisoon ko fi laa wax waaw mooy hadis bii gisoon nañ ko ci hadis romboon na hadis trois cent trois cent soixante-dix-huit dañu ko gisoon ci baabu fadlil hubbi fillah wal hassu ah, baabul fadli funo fadlil hubbi fillah wal hassi alayhi wa i'laami rajuli man yuhibbu annahu yuhibbu wa maadha yaqulu lahu idha a'lama voilà foofu lañu ko gisoon muy chapitre quarante-six foofu nii lañ ko gisoon mu ne woon wa anhu fekk daa dajale woon ay série de hadith hadith yoo xam ne Seydina Abu Hurayra la ko jële woon mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walladhi nafsi bi yadihi gis nga fii daa am waat bi bañ ko gisoon waat bi ñëwoon na bi ñu nekk nii nag ci huit cent quarante-huit waat bi dikkul wa walladhi nafsi bi yadihi laa tadxulul jannata xatta tu'minu wala tu'minu xatta tahaabbu awalaa adullukum alaa shay'in idaa fa'altumuuhu tahaababtum afshu salaama baynakum rawaahu muslim rahimahullah waxoon nañ la war na ñëwaat xadiis numéro huit cent quarante-huit moom lañ nekk nii mooy mi tamit lépp lu ñu caa waraa naa wax fay mooy <laughs> saa yi moom ah sama yii nag moom lañ ma sa wax te loolu la <laughs> waaw nekkuñu fi nag di jaar di baamuwaat di baamuwaat loo xam ne gisoon nañ ko soixante du kaye yoo xam ne de la réer fichier yi ci archive yi nga jot a yor di na demal aywa chapitre boobu nga tape nga xool hadith numéro trois cent soixante-dix-huit c'est bon nga dégluwaat foofu rek loolu lañ fa waxoon lépp mu nga fa xanaa lenn luñ ci yokk rek mooy lëkkaale bi nga xam ne. moo tax al imaam indi ko ci bunt bi mooy lan mooy buntu bi dox ci ngëneelu nuyoo ak digle guñ digal eh, nga daal di koy wasaare ah mooy que yonent bi saa salaam eh, ñoo tegal ay mbir yoo xam ne dañoo lëkkaloo mooy àjjana moom kenn du ko dugg boo yàlla waaw loolu ñoom Seydina Abu Hurayra waaw ca ca ca ca ca hajjatu Abu Bakr Abu Bakr radiyallahu anhu am Seydina Ali ibn Abi Talib jiitu gaa yi topp ci waaw di yëgal waa Quraysh waa arab yi nga xam ne keroog la ñuy aj ci te moom la ñuy mujj jege Kaaba ji te wax la mu bokk na lam leen la yeneen saa saa wax ne bu ngeen demee na ngeen leen ko annaha annahu lan tadxula al jannata illa nafsun muslima waaw wala mu'mina da nga yéen yëgal leen amul benn bakkan buy dugg àjjana lu dul bakkan boo xam ne jullit la wala bu gëm yàlla voilà mu ne nag ngëm yàlla goo kon du ñu dugg àjjana lu dul ñu gëm yàlla waaye nag wala tu'minu mooy du ngeen gëm mooy du ngeen gëm dëgg dëgg dëgg hatta tahabbu ndax yaay feebar la yoo xamante ne nii da ngay julli yoo xam dañ koo am mooy jullit lañu gëm nañ yàlla kenn manu leen ne la foi amuñu ko mais nag seen xol yi gë eh, dañoo nekk ñoo xam ne yéenantewuñ jàmm waaw yéenantewuñ jàmm bëggantewuñu waaw am na ñoo xam ne àgg nañ ci feebaru xol ba ab yéeféer sax moo leen di gënal seen mbokku jullit kooku moom mooy xol ba dee na yoboo mu trouvé ji xol waaye nag waru ngëm waru yàlla la ba léegi mais mu nga ci danger bu nganda nganda nganda waaw yonent bay saa saam kon mooy xatta walan tu'minu te du ngeen gëm dëgg dëgg dëgg xatta tahabbu lu ngeen soppante waaw jaam yi ah innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi dong ñooy ay mbokk kon nag rafetal leen yéwénal leen seen diggante mbokkoo yi ba ñaaw na rafet waaye na rafet na rafet borom bi daa bëgg mu rafet waaw daa bëgg mu rafet waaw kon nag na rafet bu ngeen soppantee nag ci la seen gëm yàlla di mate dëgg-dëgg waaye loolu nag pour soppante daa am yoo xam ne ñooy tax nit ki mën a so ngeen mën a soppante mu ne ñu ndax duma leen tegtal loo xamante ne nii bu ngeen ko defee de di ngeen soppante mooy wasaare nuyoo kon ñu xamante ne wasaare nuyoo bokk na ci ay njariñam day day day day tax nga Euh, yéen jullit ñi soppante ca soppante googu mooy tax seen gëm yàlla daal di dëggu dëgg dëgg nekk bu mat waaw moo tax doo gis nit euh, gëm yàlla mat lu dul ne day sopp mbopp jullit waaw amul couleur kii walla africain la man j'aime les africains les noirs les sénégalais déedéet waaw képp koo xam ne booy xool nit waxoon nañ ko yàgg koo wax li ngay njëkk xool mooy barrière yooyu ban couleur la yor ban lii bu ko defee selon loolu sama sopp ko wala sama ñàkk koo sopp di ci dépendre loolu mooy wane ne yow am nga feebaru xool am na lenn lu iblis lu galaaw loo xam ne mu ngi taxawaalu sa xol di neex na la neexu la voilà yii nag bu ngeen soppantee nag ah fillaahi la alhubbu fillah moo tax imaam indi woon ko ci buntu boobule nga xamante ne baabu fadlul hubbi fillah voilà buntu bii wax soppante ci yàlla voilà dama laa so sopp rek ngir yàlla waaw waaw ak ka sopp doo koy wax ci bunt boobu la ko indi woon kon mooy dañ ci xam ne kon gis nga kon ngëneelu bunt bii di kitaabu salaam nga xamante ne nii bu ñu ko jëndee yeneen terme nag mooy nañu wax yi nga xam ne moo rot yi nga xam ne gis nañu ko ak siyax yeeg yooyu nañu ko waxe noonu yeneen tubaab yi saa saa doon jàngale. dañu bañ koo jëndee ak jaajëfatee ak yi nga xamante ne mooy bul wax dara wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala muy eh, ñeenteelu xadis bi waxoon nañ la bunt bi juróomi xadis la kon bii mooy avant dernier xadis laata ñuy jeexal bunt bi voilà <laughs> ah, <laughs> ah ndax bii est-ce dañ ko xaaral rek buñ paree nañ xool ndax gisoon nañ ko wala déet